nga xam ne rakka ba lu mu doonoon rek moom nga koy def fekkee dama rakka bu am fatiha ak saar boo koy fay ngay jàng fatiha ak saar bu dee rakka boo xam ne fatiha kese la amoon ba boo koy fay fatiha kese nga cay jàng bu daloon kenn ak bu dalee mbooloo ñoo ci yemoo bu ñu fàttee sujjóot xabla salaam ndax boo ko seetloo maamoom ma bàyyi na aw saar ci ràkkab ñaareel bàyyi itam taaye digg loolu ak wàññi la moo tax maamoom bu dee kennoo bu dee mbooloo bu ñu fàttee sujjóot sujjóotu xabla salaam loolu nag bu fekkoon ne dalul kenn rekk dafa dal mbooloo kon bu ilimaan sëlmalee kenn ku ne bu mottalee jullit boppam booy fay ràkk boobee rek mu daal di baax waaye la gën nag mooy su ilimaan sëlmalee kenn ci ñoom jiitu ñu roy ci moom fay benn ràkk boobee nga xam ne moom lañu ñu war a julliwaat waaye nag buñ kenn kennoo kenn ku ne def ràkk bopp itam mu baax masala mi sëriñ bi taarif da ca topp rekk ku ñu wax saxnoon saxnoon moo waxal ne kuy julli jullit ñeenti ràkka ràkka bu njëkk ba mu sujjóot ca benn sujjóot fàtte bu ñaareel ba ndegam ilimaan la dal na ko maamoom sàbbaal ndax mu dellu si indi sujjóotu ñaareel ba su toogee sàbbaal ko sàbbaal ilimaan dellu si wut xanaa jàll ca ràkkab ñaareel ba te mu ragal ne bu yeexee ilimaan ji daldi rukkoo ba siggi kon maamoom na jóg fekki ilimaan ci ràkkab ñaareel ba moom nag da caa teg ne bu ilimaan toogee ci fu mu defee ne ñaareel la moom maamu mi xam na ne foofa ak benneel la ndax daa am rakk bu yàqu mooy boobu ñu fàtte sujjóot ba te dabaatal ga wees kon kon fa ilimaan defe ne ab ñaareel la benn dong la kon maamum bu mu fa toogandoog moom na taxaw rek di ko nekk ba tey bu ilimaan àggee ci fa mu defe ne ñeenteel la tey toog bëgg waaye fekk na foofu ñetteel la ndax am na benn ràkk boo xam ne kenn limaaleetu ko saxloon na waxe nag mooy ilimaan moom buy sëlmal rekk ak julleem daal di yàqu moom noonu la ko waxe maamam nag moom la wax mu fay rakk booy ba noppi sujjóot nag xabla salaam ni ko dégg léegi waaye loolu sax nañ wax du wax bu dëgër ñuy sukkandikoo rek mooy yoonu ibnul qasim ibnul qasim dane maamoom bu toogee sàbbaal sàbbaal ilimaan te ñëwut ca sujjóotu ñaareel ba kon moom da koy sujjóot rek daal di koy toppi bu ko defee nag ndegam sujjóot na ko moom fu ilimaan toog na toogandoog moom bu ilimaan sëlmale itam na sëlmal su ko defee moom maa moo xam kenn la moo xam mbooloo la julli baax na ilimaan ja kese moom moo yàqule waaye nag Ibnul Qaasim day wax ne buñ ko sàbbaalee sàbbaal xamul liñ koy wax duñu sañ a wax ak moom buñ wax ak moom ndax masala mi day menn masala moo xam ne dañ koo beral waxi boppam dañ ne woon wax ngir defar julli ga di yàq julli waaye dañ ne ba mu des masala mii masala mii moom buñ ko sàbbaalee sàbbaal duñu ko junj xamutit bu ñu sañ a wax ak moom bu ñu waxee ak moom rek seen julli yàqu moo tax sara bale di wax naa hada madhabu saxnuun wa huwa daif wal mu'tamadu madhabu bni alqasim wa huwa annahu in lam yafham bitasbixi fala yukallimuunahu li annahum in kallamuuhu batalat salaatuhum walakinnahum yasjuduunaha li anfusihim wa yajlisuuna maha wa yusallimuuna bisalaami wa saxat salaatuhum fa haadihi mustasnaatun min qaa'idati alkalaamu li islaaxi salaati laa yubtiluha kon boo toppee wax ibnul qasim bu sa ilimaan sujootee benn sujoot bàyyi bu ñaareel ba jóg jàll ci ràkk ba ca topp danga koy sàbbaal bu nangu wut a dellu si yow sujootal sujoot ñaareel ba daal di koy fekki su ko defee na nga ànd ak moom lu mu def nga def ko fu mu toog nga toog fa bu sëlmalee nga sëlmal yow nga baax le moom nag du baaxle waaye nag toog ga sàbbaal ko moom boo ko defut sa jul yàqu ne moom ndax day mel ne kon da ngaa bàyyi sujjootu ñaareel ba ci loo xam ne yaa ko tey li mu waxee day mel ne boo jekkee jekki sujjoot sujjootu ñaareel ba te sàbbaaloo ilimaan ngir xamal ko ne ko yaa ngi bàyyi sujjootu ñaareel kon sujjóot ga nga ko sujjóot yow du tax sa julli baax ndax xëy na boo ko sàbbaaloon dana fàttaliku ne bàyyi na sujjóotu ñaareel dal ñëw def ko nga ànd ko moom kon nag boo jekkee-jekki sujjóot sujjóotu ñaareel boobu te sàbbaaloo ko day mel ne kon yaa tey la ko def ba ilimaan deful sujjóot ba te kon def bu nga ko def yow du ca jariñ dara wa isa zaada ndem dolli na al imaamu ilimaan ba sajdatan ab sujoot taali satan bi aji ñetteel fa sabbih kon na nga bi ci moom walaata tasjud te bul sujoot maxu ànd ak moom ki jiite bu sujootee ñaari yoon bëgg a jàll sujjóot yetti yoon da koy sàbbaal ndax mu xam ne sujjóot na ñaari yoon te ca la war a yem warta weesu ñaari sujjóot ci benn rakka boo ko sàbbaalee te xamul njuumte li muy def nag yow bul ànd moom ca sujjóot ba ndax xam nga ne ndolleen rekk la wa iza qaama ndéem jóg na al imaamu ilimaan ba ilaa xaamisatin jëm ci ràkkab juróomeel tabixaxoo kon topp ko man ka nga xam ne tayaqana wóolu na moo jibaxaa aji waralam mooy sababam aw shakka wala mu sikki sàkk fii ci moom wa jalasa te toog man ka nga xam ne tayaqana wóolu na siyaadataha ak dolleem maanaam dolli ku ràkk boobee daa wax ne rek bu ilimaan jógee jëm ci rakk juróomeel waaye ci gàttal rek mooy bu ilimaan jullee li mu ya ba mu mat mu jóg nag mel ne ko ci yokk beneen nga xam ne kon bu doon ñaara def na ñaar jóg jëm ci ñetteel bu doon ñi bu doon ñetta mel ne timis mu jóg jëm ci ñeenteel bu geneen nag muy ñeent mu jóg jëm ci juróomee kon ñi àndak moom moom ñu bokk àtte ki nga xam ni wóor na ko ne rakka yu weesu yépp baax dara sikku ci rakka bi ilimaan jëm ak dolli dong la kooku na ko sàbbaal te toog bañ koo topp ci rakka boobee muy def bu ko sàbbaalee te toog nag te ba ilimaan sëlmalee léeralut leen lu waral boobu ràkka kon moom julleem dana baax kooku nag nee nañu bu ilimaan leeralee ne ràkka bi kat nanga ma ko waral tey seet ne loola yell na kon moom julleem du baax ka nga xam ne nag moom daa jàpp ne ilimaan ràkk bi muy indi kat da ko war indi ndax am na ràkk boo xam ne da caa bàyyi ponk ba limaaleetu ko benn loolu wóor na ko mbaa boog day sikki sàkk ba xam am naam amut kooku moom daa war a toppi ilimaan moom itam nag bu fekkee ne toppul ilimaan rekk julleem daldi di yàqu lu may nag toppiwu ko waaye ba ilimaan sëlmalee seet nañu seet ràkka boobu doon doon leen dong ndax wax nañ ko sax ko demal toppi ko waaye lam jàppan daa bokkut ak la am kon bu ilimaan noppee ñu seet ne ràkk bi lépp ndolleen la kon nee nañu julleem baax na waaye nag nee nañu xartaab rek kat moom lañ gis mu yaxal ne julli kooku wér na moo tax bi yax bi ne fa in jalasa ndem toog na al awalu aji jëkk ja waxaamati jóg attaani aji ñaareel ji batalat kon yàqu salaatuhoo julleem ga maanaam bi yax bi ne kenn ku ne ci ñaar ñii lañ ko digal bu ko bàyyee te tey ko rek julleem yàqu nga xam ne kon ki nga xam ne wóor na ko ne ilimaan da yokk dong daa war a toog te ko bu demee topp ko ci ràkk boobu rek ak julleem yàqu ki xam ne itam wóor na ko ne ilimaan ràkk bi mu jëm lu jaadu la ndax daam benn bu mu koy weccee ci ràkka yi mbaa mu siy sikki sàkk ñu ne ko toppi ko kooku itam bu toogee bañ koo toppi julleem yàqu ndegam moo ko tey loolu nag boo xoolee sara bi mu ne in lam yatabayyan annama faaluuhu min al muxaalafati muwaafiqun lima fi nafsi al amr amma in tabayyana liman xukmuhu alqiyaamu fa jalasa muwaafaqatu fi'lihi lima fi nafsi al-amr bi an tabayyana lahu wa lil imaami xadamu muujibin wa siyaadatu tilka rakxati fa qaala alxataab alzaahiru sixatu salaatihi wala tadurruhu almuxaalafatu walam yanussa ala haza xayrul xataab ki nga xam ne wóor na ko ne ci kaw ni mu jàppe rek ilimaan rakk bi muy indi lu yàlla yàlla mënta ñàkk ñu wax ko ne ko toppi ko moom nag mu tey ko toog bañ koo toppi bi ne julleem yàqu na nee nañu kat lay tax julleem yàqu mooy ilimaan ba mu noppee mu leeral la waral ràkk booba waaye bu noppee moo ilimaan ñi bokk dogu ci ne ràkk bi ndooleen dong la ilimaan ni ko indi daa dolli rek moom mi ne waral na ko topp it ndax jàppoon na ne ràkk bi lu war a am la gannaaw bi wóor na ko ne ràkk bi wërtoon a am ndooleen dong la kon gis nga ne defut lañ ko digaloon waaye li mu def te mooy toog ci dëgg-dëgg mbir mi loolu la war a def ndax ràkk bi ilimaan nee na damaa juum rek waaye ndoleen la kon xattaab moom day wax ne julleem wér na moom kooku ñàkkam ñàkk a topp ilimaan ji yoog ndigal lañ ko waxoon du ca dara ndegam lim def doon na la war a am rek doy na waaye nag mbenn mu xattaab rek day moo yaxal ne kooku julleem wér na ku bokkut ak moom li yax bi wax rek ne ndegam da ko waroon topp te toppiwu ko rek julleem yàqu na loola lañuy wax man ngaa takk foofu nag ne kenn ku ne ci ñaar ñii lañ ko digal su ko defut waaye njuumte rek tax teyu ko julleem du yàqu moo tax saraa bi ne wa amma man xukmuhu aljuloosu li tayaqunihin tifaa al muujibi fa qaama sahwan fala tabtulu salaatu walakinahu yu'idu arrakxata ida tabayyana lahu qata'u yaqini wala tujzi'uhu rakxatu sahwi xala aslil mashhur ki nga xam ne daa wóolu woon ne ilimaan day yokk dong kat waaye rakka bi bokkul ci julli gi ñu waxal ko ne ko ne ko toogal te sabbal ko moom nag mu jóg toppe ko waaye daa juum rek tey ko kon bu ilimaan leeralee ne rakk bi day nangama tax ma andi ko te gis nga ne moom topp na ko ci rakk bi waaye nag moom la mu jàppoon mooy lu ci woon a topp ndax daa jàppoon ni leen la ànd gi mu ànd ilimaan def rakk boobu te rakk bi war a nekk dëgg-dëgg moom du ko doy julleem di yàqu waaye faaw tey baamuwaat rakk booba ndax ànd gam ci àndu njuumte rekk la ndax moom daa jàppoon ne ilimaan day yokk dong ba daa war a toog jóg gëm jóg ànd moom ci njuumte dong la wa kadalika laa tabtulu salaatu man xukmuhu alqiyaamu fa jalasa sahwan la lakin yati aljaalisu sahwan xamma umira bihi min ittibaahi alimaami bi rakhatin ida stamarra ala itiqaadihi dalik ki nga xam ne dañ ko ne woon ndegam jàpp nga ne ilimaan ràkk bi muy indi lu yell la mbaa yaa ngi ci sikki sàkk ba xam yell naam yellut jógal ànd ak moom ci ràkk bi moom nag mboy jóg daal toog waaye jum rek a tax teyu ko bi yoon léegi nag bu ilimaan indi ràkk toog ga mu toog faaw na jóg boobee na ko ilimaan indee ndax naka jekk moom daa war na indi ràkka booba ndax jàppoon na ne ilimaan jóg gi muy jóg di indi ràkka boobu lu war a am la ñoom rekk moo ko taxaan a toog kon nag balaa julee mu baax li fay mi ngi jàpp ne ràkk boobu lu yell rek day jóg def ràkk boobu julleem door a baax kon seetlu nga ne koo ci xam ne jiyoo nga ak lañu la digal ci topp ilimaan mbaa ñàkk koo topp waaye njuumtee tax moom julli ga du yàqu wa ida sallama ndem sëlmal na al imaamu ilimaan ba qabla kamaali salaati ci njëkk mat julli ga sàbbaxa kon sàbbaal bi ci moom man ka nga xam ne xalfahoo nekk na ci gannaawam fa in saddaqahoo ndem dëggalal na ko mala mu mottali salaatahu julleem nga wa sajada te mu sujjoot ba àdd salaami ci gannaaw salmal wa in shakka ndéem sikki sàkk na fii xabarihi ci xibaaram ba sa alamu laaj xadd lay ni ñaar ñu maandu wa jaasa te dagan lahuma ñeel leen ñoom ñaar alkalaamu wax ja fi zalika ci loolee wa in tayaqana ndéem wóolu na alkamaala matuk julli ga xamila kon mu jëfe xalaa yaqinihi ci ko wóoloom nga watarakate mu bàyyi alxadlayni ñaar ñu maandu ña illaa an yaktura ndare bu dafa bari annaasu nit ña xalfahu fa gannaawam fa yatruka te muy bàyyi yàq yi naxoo wóoloom nga wayar jiha te muy dellu ilayhim jëm ca ñoom bu ilimaan waxee asalaamaaleykum ndax jàpp ne julli gi mat na ndax waxoon nan kuy sikki sàkk julli mat naa matul bu waxee asalaamaaleykum julli ga day yàqu waaye moom nag da ko wax te jàpp ne julli gi mat na am ko ko sàbbaal nag wan ko ne ko matut mu nekkoon kon su ilimaan jàppee ne la mu wax dëgg la na daldi mott li julli ga te sujjóot bax de salaam ndax sëlmal ga mu sëlmal te julli gi matut ab yokku la kon na sujjóot ba'da salaam suñ ko sàbbaalee wan ko nekkoo ko julli gi matut kët mu sikki sàkk nag ndax mat na wala matut kon na laaj ñaar ñu maandu te ñaar ñu maandu ñooñee bu fekkee ne junj rek mënta tax ilimaan xam mën nañoo wax ak moom te du yàq dara ci julli ga ndax wax ngir defar julli moom du yàq julli su laajee ñaar ñu maanu ña te lañ ko wax doy ko mu daal ba tey mottali julli ga te sujjóot su fekkee ne la ko ñaar ñu ñu wax doyu ko daa jàpp ne ñoom dañoo juum rek waaye ci dëgg-dëgg julli gi moom li mën a jàpp rek mooy julli gi mat na kon mën naa doyloo rek lim jàpp ne julli gi mat na bañ caa yokk dara waaye nag ñaar ñu maanu ñooñee ñoom faaw ñu war a mottali lañ defe ne moo manqué ci julli ga kon ilimaan moom bu see jàpp rek bu wér ci xolam ne julli gi mat na te ña koy wax ne matut bariwuñu kenn ñaar ñett waaye du mbooloo mu bari kon na doylu ci la mu jàpp rek moom te julli gi mat na ñooñu jàpp ni matul nag nañ àggale seenug julli mottali lañ jàpp ne moo ca manqué waaye nag bu fekkee ne ñu bare bari ci gannaawam kat ñoo ko wax ne ko julli gi manqué na nga xam ne mbooloo ma ko wax ne ko julli gi manqué na bari nañ lool ba jàpp nañ ne mënuñoo bokk juum kon nag na bàyyi lam jàppoon ci xolom ne julli gi mat na te fekki mbooloom bari mu wax manki julli gi daldi mottali julli gi kon ci gàttal ilimaan bu sëlmalee ngir jàpp ne julli gi mat na ñu sàbbaal ko te xam ne moo juum waaye matut na ko daldi mottali te sujjóot bax de salaam suñ ko sàbbaalee di ko wan ne ko nag julli gi matut waaye moom la wóolu ci xolam mooy julli gi mat na kon na laaj ñaar ñu maandu ñaar ñu maandu ña ñu àndeek moom ca lam jàpp ne mat na kon loola baax na ñoom ñëpp foofa la ñu yemale julli ga su ñaar ñu maan ñu waxee ne matul nag waaye teewul moom mu dogu ci ne ñaar ñu maandu ñi ñoo xamul rek waaye mat na moom na jàpp ci mat na jam wax moom ilimaan bañ caa yokk dara te ñaar ñu maanu ña ñoom kenn ku ci ne mat li sul julli la nga jàpp ne moo ca manqué su fekkee nag ñu bare bari ci ña fa nekkoon ñoo maase ci ne ko ilimaan julli gi matut kon lu mu wóolu wóolu ne julli gi mat na na bàyyi la mu wóolu te fekki mbooloo ma ndax ñoom ñëpp maase ci jóom menn moom rek mu nekk ci dëgg mel na ne bay wuta am nga seetlu foofu nag takk-takk bi ñuy joxe di wax naa wax ngir defar julli ga du ko yàq xamal ne kat dañ cey sart mu bañ a bari waaye su baree rekk daldi yàq julli ga bañ gaa bari nag mooy lu mel ne rek ilimaan am ñaari ràkk jàpp na julli gi mat na musalmal te fekk julli ga ëpp ñaari ràkk niki du suba du àjjuma mel ne muy tisbaar mbaa takkusaan mbaa timis mbaa gee kon maamam yi dañ koy njëkk a sàbbaal bu fekkee ne ca sàbbaal ga xamee na ca ne moom mii kat daa sëlmal waaye julli gi matut baax na mu daal di mottali su fekkee nag sàbbaal nañu sàbbaal mënta xam nag mën nañoo wax ak moom wax jiyam rek daal di ko ne yow kat ñaar rek nga am sëlmal lu mel noonu du yàq julli ga te lañ ca tegtaloo mooy mbirum dul ya day ni borom ñaari loxo muy dul ya day ni kenn la ci saxaaba yi wax ne ay loxoom dafa guddoon daa àndoon ci julli ga yonante bi di jiite yonante bi julli ñaar rakk daal di sëlmal te fekk julli ga julli ñeent rakk la woon nee nañu takkusaan la ñeene tisbaar la waaye genn la ci yooyu yar moom mel na ne dulee dañ ne ko dangaa wàññi julli gi am na nga fàtte yaa rasulallah mu ne ko kenn ci yooyu yaar amut mu ne ko aha ñàkku ci lu am kay moom kay laaj nag ña des ci dafa doon julli ne leen waaw li duñoo day ni wax noonu la demee ñu ne ko waaw mu daal taxaw mott li julli ko ba noppi nag sujjóot baax de salaam nga xam ne kon du yaday ni wax na ak yonante bi yonante bi tontu ko wëlbatiku laajaat ña fa teewoon ñooñu wax ko mu dëgg lañu wax daal di mot li julli ga te gis nañ taxut julli ga yàqu mbaa dara te ko mot rek dal di sujjóot ba xam de salaam wax ji demee nii nee nañu du yàq julli ga waaye nag lu ëpp lii nga xam ne wax nañu ba waxaale ca loo xam ne mënoon naa ñàkk moom dana yàq julli ga kon téere bi foofu la yam yeesal nañ ko léegi dem na ba dugg ci kasetu juróom-ñeenteel te bu jëkk mel ne ne juróom la woon ba juróom-benn ku ko yittewoo rek su indee kaset yi mu njëkkoon a yor bu fekkee ne màggatul lool daañu ko ko dawal ba noppi. mottalil ko ko ba mu mat incha allah